fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi ath-thalaathimi'a wa arba'a wa 'an Urwata bni Aamir radiyallaahu anhu annahu qaala ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت wala hawla wala quwwata illa bik xadiisun saxiixun rawaahu abu daawuda bi isnaadin saxiix rahimahullahu taala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala rahmatan waasi'a mu daal di dikk ak ñun li nga xamante ne ni mooy ah suñu hadis bi nii gi ah, ci eh, suñu bunt bi suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ah, gisoon nañu li nga xamante ne nii moo doon hadisu ah, di chapitre euh, trois cent quatre baabu nahyi an tatayyur biñ ci mujjoon gis ñaari hadis lañ booloon mais bu mujj moo doon hadis mille six cent soixante seize moo doon mille six cent soixante soixante seize ah. mum ne woon mille six cent soixante seize wa an Buraydata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana laa yatatayyar ñu ngi ci kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa ba léegi muy indi xadis bu mujj nga xam ne mooy suñu jotaay bu mujj ci chapitre soixante euh, tome ci chara bi soixante onze inshaa Allah muy hadith 1677 jeexal chapitre 304 mu ne waan Urwata ibni Amir mu ngi jële ci ku ñu naan Urwata ibni Amir euh, euh, kii nag dañu def radiyallahu anhu te radiyallahu anhu en général bu ko boroom xam-xam yi hadith yi surtout yi ak euh, yi nii di waxe ni mooy dañuy def différence entre rahimahullah radiyallahu anhu radiyallahu anhu foo ko gis en général ab saxaaba lañ koy wax tekkiwul ne wax ko keneen daa xaraama ah <laughs> waaw waaye en général ñoom saxaaba lañ naan radiyallahu anhu ngir rek ñu xam ne ñan ki ñuy wax mooy kan euh, rahimahullah ñu koy wax ku nekkul saxaaba fii nag ci Riyad bi euh, moom radiyallahu anhu laa gis ñu def wa an Urwa ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu loolu lañ def radiyallahu anhu mais dañu wute ci saxaaba la am am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, yoo xamante ne nii mooy euh, dañu ne saxaaba la am ñoo xam dañ ne noonoo waaw dañ ne noonoo non laysa bi saxaabi yi du saxaaba waaye taabi'i yi la taalibi saxaaba la wallahu ta'ala alam mu ne wa an Urwata ibn Aamir ibn Aamir radiyallahu anhu annahu qaala nee na zukirati tiyaratu dañoo tudd ak aayaate gaaf ak gaafalaate <laughs> waaw fa inda rasulillah fa yonent bi alayhi salatu fa qaala yonent saa salam ne ahsanuha al faal loolu de li ko gën ne moom daa am lu baax de comme sirat tasdil mooy lii gën na nee am na lu baax non gaafalaate dara baaxu ci laa adwa wala tiyara mooy li gën comme buñ naan ashaabul jannati xayrun mustaqaran ça veut ba waa àjjana ñoo gën ça veut pas dire waa safara ñoom dañoo am le lu dee dara baax dara lu baax newu fa waaw mu ne kon bu nee fii ahsanuha alfa'l yooyu saa sam li gën da gën baax loolu lépp mooy alfa'lu mooy gàggalu baax waaw te waxoon na mooy alkalimatu tayyiba mooy kàddu gu gu nga xam ne gu rafet gi nga xam ne nit ki di li la ko borom bi miine la di ci jaare lu baax ak tamit la ak tekki waay waw am hmm. eh, nga xam ne moom ci lu baax lay jëm waaw mu ngi noo ne eh, wallahu taala alam waaw di am yaakaar boroom bi daal di la ci kiiwal ndax eh, la làmboo am yaakaar ci sa borom moo gën nga dagg ko nag di yor loo xam ne tiyara rek ñaaw ay njort ak ay ci yàlla alaal wa tawaqul balaa waaye tay ma dee tay nag la ma musiba gi di faa gaagal man loolu la quoi <laughs> voilà mu ne loolu loo gën seen tiyara yi seen gaafalaate wala taruddu muslima tiyara googu nag bu mu delloo benn way ngëm yàlla ci lim naroon a def waaw waaw bu mu génne bu mu génne bu mu dàq benn jullit ci dara lu mu a def continuer ci li waroon def mooy dañ doon wax ci jaraay bi njëkk boo waree génn bu bi da gis picc mu jaar sa sa càmmoñ nga ne eh, kon naa dëpp déedéet waaw déedéet wala yaruddu muslima te bu mu dellu benn way ngëm yàlla ca lu mu waroon a def dem lu baax la fa idaara ahadukum wa idaara a bu gisee ahadukum kenn ci yéen maa yakrahu loo xam ne bëggu ko gërëmu ko fal yaqul na wax lii voilà bii paas waxoon nañ la ay julli ci yore saa saa tudd tur yàlla mu ngi nii benn gi boo xam ne kàddu yoo xam ne. moom la leen saa saam ne boo gisee yoo xam ne gërëmoo ko na wax lii allahumma isa e borom laa yati yi bil xasanaati illaa ant du indi yiiw yi ku dut yiiw yi du tukkee ku ci yow te yow yaa ko yënd wala yadfa'u ta du jañ as-sayyi'aati ñaaw kéef yi illaa ant ak yu metti yeeg yu naqar yi illaa ant ku dut yow waaw wala te amul pexe wala quwwata amul pexe amul amul pexe ngir jañ lor wala xawla amul pexe ngir xëcc li nga xamante ne nii mooy njariñ illaa bik lu dul di ko jaari ci yow yow kefee ko man waaw kenn manu mu ne waxal li jeex na allahumma la yati bil hasanati illa ant waaw wala yadfa'u as-sayyi'ati illa ant wala hawla wala quwwata illa bik jeex na mu ne lii xadiisun xadiis la xasanun bu baax rawaahu soloo na ko Abu Daawud al imaam Abu Daawud as-Sijizi as-Sijistaani rahimahullah bi isnaadin ci càllale boo xam ne saxiix bu la xadiis bi ñu gisoon bii weesu muy xadiis Seydina Burayda bi biñ la fàttali léegi bii la njëkk a teg dooro teg bu Seydina Burayda bi moom imaam Abu Daawud ci kitaabu tibb baabun fi tiyara voilà mu ne haddathana waaw ne nettali nañu Ahmad ibn Hanbal wa Abu Bakr ibn Abi Shayba imaamul bu kii Abu Dawud mu ne nettali nañu suñu sëriñ bi Ahmad ibn Ahmad ibn Hanbal la wax Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ibn Anas ibn Awf ibn Tasit ibn Mazin Shaybaan ibnu Zuhal moo tax az-Zuhali la ash-Shaybaani la Shaybaani Zuhali la Marwazi Baghdaadi di imaamu ahlu sunnati wal jamaa mooy kilifaay waa ahlu sunna moom al imaamu Ahmad gane àddina la 164 génn àddina la 241 ah, fële ca Baghdaad imaamu Ahmad Baghdaadi la radi rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a mooy ñeent ngiri mooy ki ci mujj mooy al imaamu Ahmad di taalibi imaamu Shaafi'i rahimahullah mu ne rahmatullah ala jami wa Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom beneen sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba sëriñ ñoom imaamul Bukhari ak imaam ñoom ñii ñëpp mooy sëriñ yi ñoom ñoo ko bokk mooy imaamul Bukhari imaam Muslim Ahmad ibn Hanbal naka noonu Abu Bakr ibn Abi Shayba ñëpp seen sëriñ ñoom Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman ah gane àdduna cent cinquante neuf génn àdduna deux cent trente cinq rahmatullahi ala al jami mu ne almaana waaw mu ne mooy hadisu ahmad imam ahmad bi ak bu abu bakr abi shayba bi maanaawu ñoo bokk maana qaala ñu ne ñoom ñaar ne lañ haddathana waki' ñu ne ci leen nettali mooy waki' di waki' ibn al jarrah ibn malih ibn ali ibn furs ibn jumjuma ibn sufyan ibn amr ibn al harith ibn amr ibn ubayd ibn ruwas abu sufyan ar-ruwasi al-Kuufi al-Haafiz al-Asbahaani an-Naysaabuuri al-A'war rahimahullah gane addina li nga xamante ne mooy l'an cent vingt-sept génn addina cent quatre-vingt-seize rahimahullahu ta'aala an Sufyaana moom moo gan génn addina ci yoonu Makka bi la génn addina wa Wakii' ibn al-Jarraah rahimahullahu ta'aala an Sufyaana mu jël ko ci Sufyaan ibn Sa'id ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullahu ta'ala gane àddina 97 génn àddina 161 Habib ibn Abi Shabib ñi ñëpp kenn du ñooy ñana ah. voilà càllale bi imam an-Nawawi nee na bi isnaadin ci sahihin kan mooy imam Ahmad ibn Hanbal boo laajee dañ lay jëllale ci fenêtre bi boo fi laajee Abu Bakr ibn Abi Shayba deuxième étage lañ lay jàllale voilà <laughs> Waki' troisième étage lañ lay jàllale Soufiane dixième étage dañ lay sànni nga jàll kenn du leen laaj <laughs> boofu laaj ñii boo rek yow def ni crime yow boo xam ne war nañoo jàpp daal di lay taw ay yar <laughs> daal di lay taasir nga xam way yaa yow danga danga <laughs> kon nag yow war nga jàll anoor wata léegi Habib Abi Habib nag Habib Abi Sabit ah parce que dane an Habib ibn Abi Sabit moom nag moom fan lañ may jàllale wala war naa koo mën laaj <laughs> Habib ibn Abi Sabit Qays ibn Abu Yahya al-Asadi mawlaahum al-Kufi waru moom ku dëgër la woon fiqatun jali faqihun jalil voilà la Taqrib at-Tahdhib wax eh, ku dëgër a bu dee miinoo koy ah <laughs> ba pare borom fiqala ku dëgër ba pare ku màgg ngi waaw génn mu ne bari woon na arsaal ak tadlis waaye ku màgg ngi hmm? génn àddina la cent dix-neuf am nañu ne cent vingt-deux al-Kufiyu al-A'waru rahimahullahu taala moom moo ne an Urwata ibn Amir moo jëlee ci Urwata ibn Amir al-Qurashi imaam Ahmad imaam Abu Dawud a suuf ni na imaam Ahmad moom ci càllaleen bi dane Qurashi la voilà moo tax mu ne qaala Ahmad Qurashi mooy Amir Urwata ibn Amir mu ne qaala Ahmad sama sëriñ bu njëkk bi di Ahmad moom imaam Ahmad ibn Hanbal moom dane Qurashi Aamir Urwa ibn Aamir al-Qurashi am nañu ne Juhani la Makki la rahimahullah mu ngi noonu di mbokk ñoom Ubaydillah ibn Aamir ak Abdurrahman ibn Aamir wax nañ la moom mii nag euh, bon Makka nag la newoon mais saxaabaam nekk saxaabaam dañ cee wute waaw Yahya ibn Ma'in dane moom nii mursal hadisan mursal la waaw laysa lahu suhba voilà dama laaj Yahya hadis Habib ibn Abi Thabit bii mu jële ci Urwa ibn Amir mu ne Yahya mursal mu loolu moom lu ñu lonk mooy jokk da jokkaloowul de waaw mu ne dégg naa Yahya mu ne Urwa hada laysa lahu suhba mu ne dégg naa mu ne Urwa mi amulu darajaay saxaaba mooy dajawul ak yeneen saa salaam de waaw kon mu ngi noonu te imaam ad nii euh, moom dane ñoom siqaat ñu dëgër lañ bu dee saxaaba kenn du wax siqa waaw loolu lay wane ne ñoom moom daa jàpp tamit que ni kii du saxaaba parce que bu dee saxaaba kenn du wax siqa loolu wax ju yàqu la <laughs> saxaaba diw nga naan siqa ku loolu wax ju yàqu la wax la joo xam ne boo xamee tuuti yow loolu bi nga ko moytoo wax parce que loolu moom day wane ne yow mii sincèrement xamoo xadiis <laughs> waaw koo dégg muy jéemal liñ ma càll lay xadiis yi ñëw ba ci turum saxaaba naan waaw moom ñii nee nañ dëgër nañu mooy yow xamoo li ngay wax demal toog waaw saxaaba yi ñu ne dëgër na kooku yàllaa ko wax <laughs> du nit ñi boroom bi moo leen gërëm loolu waaw te inna allah la yarda anil qawmil fasiqin te boroom moo ne radiyallahu anhum wa radu an waaw muhammadu rasulullah ak ñam àndal ah? ashiddaa alal kuffaar ruhamaa'u baynahum talaahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwaana siimaahum fii wujuuhihim min asari sujuud zaalika mathaluhum fit tawraat mathaluhum fil injiil ba ñu ñëwee mu ne ra te jeex ba ah ñooñu la gërëm kon borom bi te borom bi nee na du ma gërëm nit ñoo xam ne ay kàccoor lañu kon loolu wax ju yàqu la loolu moo taxoon ñu ne la hadis boo xam ne ña ko solo wér nañ ba ci ab saxaaba même bu ñu waxul këram hadis ba wér na waaw waan rajulin sahiban nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ak Asid ibn Abi li wax ne benn jigéen boo xam ne jaayante na ak yonent bi alayhi salaatu salaam ñu na la loolu même bu waxut tur bi ça ça n'a aucun aucun incident ci xadis bi waaw ak keroog hadis bi nga xamante ne nii <clears throat> Safiya da man bi kenn ci soxnaa yonent bi alayhi wa salaam jeex na waaw muy Safiya bint Abi Ubayy hadis mille six cent soixante-neuf an ba'di azwaajin nabi jële ci kenn ci soxnaay yonent salaatu salaam jeex na jarul ngay boo xamul kan la sax garaawul <laughs> waaw euh, yooyu yëpp de toute façon waxul kan la kon Urwa na Amir boo déggee imaamu Daaraqutni ne moom boole ak frère am bi Ubaydillah ah ak Abdillah Abdurrahman ak moom Urwa bi Banu Amir mu ne ñoom fiqaat ñoom ñëpp a dëgër ça veut dire kon ñoom daa jàpp ne ñoom doon saxaaba ah moo na imaamul kii al-Haafiz Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne mukhtalafun fi suhbatihi voilà mu ne wa dhakarahu Ibn Hibbaan fi thiqaat at-taabi'iin mu ne moom dañoo wuute ci ndax saxaaba la wala déet waa imaam Ibn Hibbaan rahimahullah da ko boole ci ñi nga xamante ni ci taabi'iin yi lu mooy taalibi saxaaba yi la ko boole am na ñu ne la wallahu ta'ala Ah, lam kon mu ne Habib ibn Abi Sabit an Urwata ibn Amir ah, ah, mu ne qaala Ahmadu al-Qurashi imam Ahmad dane moom Qurashi la qaala radiyallahu anhu zukirati tiyaratu hmm, inda an-nabi inda an-nabi la wax ci imam Abu Dawud fi Riyad bi inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam même chose inda an-nabi fe mooy ku ñu solo kii mooy fële rasul ndawam ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ahsanuha alfaalu wala taruddu muslima fa ida raa ahadukum maa yakrah falyaqul maa yakrahu falyaqul allahumma laa ya'ti bilhasanati illaa ant wala yadfa'u as-sayyi'ati illaa ant wala hawla wala quwwata illaa bik voilà mooy imaamu Nawawi tëje buntu bii loo xam ne yow ki yara yi bu ci sonal sa bopp dañ la koo tere léegi nag boo gisee loo xam nit ñi dañ koy gaafal wala loo xam ne yow gërëmoo ko mu ne la yeneen saa sam na waxal li voilà moo gën waxi caaxaan ñuy wax man ma bëggee ngay gis gàtt kata ñuul walla tax xeereer laa xamoon ne suma sama journée yàqu na sa mbiri yàqu na kàcc kat nga na ngay wax lu la neex voilà ku xeereer moom mooy dogal wala yàllaay dogal <laughs> lii yëpp mooy pas-pasu jaahiliya yooyu nga xamante ne nii nit ki da ko war a dindi ci xolam voilà te gëm ne ma asaaba min musibatin fi l ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala allahi yasir waaye ma asaaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi alim fii nga war a gëm mu jeex nga avancé quoi boo ne lu waay xew waa du boobu du tranquille ci dundama ah. nag mu nekk fi di mees di jeex waaw di foo dijje di xalaat rek waaw man naa lekk buuli mais du ko faa jaar fen yaay jàpp ne du lekk si day lekk waaye xalaatam yi nga xam ne yëpp da koo teg yoo xam ne teguwut ci dara ay superstition te sera voilà loolu moo ko faat moo koy rey di ko ronger à tutti feu mooywul nag léegi ñu détecteel ko feebar yoo xam ne masu koo xam waaw topp rek buñ ne nii muy pessimisme rek pessimisme boobu gudul jeex lu lu la tuuseen mu jàpp xool cherche le mouton noir partout jàpp ne tay man di lii fii man de yàqu naa waaw di jeneer nag naan ay mbir am na yu fi yoo xamante ne baaxul tout le temps rek am na yu baaxul yu muy xalaat tout le temps jàpp ne dundam waaw mais léegi yaa empoisonné sa dund waaw voilà léegi waxal lii la yoneen saa sala wa allahumma la yaati bil hasanati illa ant e borom bi tabaraka wa taala bu kenn du di indi lu yiw ak lu baax yu baax yi lu dul yow wala yadfa'u sayyi'ati illa anta kenn du jañ lor yeeg yu naqari yi ko dut wala hawla amul pexe ñoddi yiw ñoddi lu baax wala hawla amul pexe daal di jañ loo xamante ne safaan la wala quwwata amul kattan di xëcc yiw wala quwwa waaye amul kattan di daal di uh, jañ musiba illa bi lu di ko jaare ci yow waaw yow man ça veut dire du nit ki koy man ak ah, non mooy yàllaa koy def jeex na mooy la hawla wala quwwata illa billah moo tax yeneen sa salaam ne woon Seydina Abu Musa al-Ash'ari kanzun min kunuzil janna trésor ndax du ma la xamal trésor ci trésoru àjjana yi dañ jógee euh, ca xare ba <laughs> dugg ci Medina gaa yi di sikkar di wax ca kaw bañ jógee Xaybar <laughs> Xaybar la woon du Tabuk léeg-léeg dama tàmm naan Tabuk Xaybar la woon nee na yeneen saa nit ñi mu ne leen yaa ayyuhan nas irbaw wala anfusikum gisoon nañ ko fii ci mooy wax leen daal bu leen pour seen timbre de voix bu leen ko yàq innakum la tad'una asamma wala ghaiba woowu ngeen koo xam ne dafa tëx wala koo xam ne dafa absent seen borom bi ngeen di dagaan soriwul moo leen gën a jege seen buumu xol no ah mooy aji déggaakoon gi te moo gi leen gën a jege ci lépp après nee na mu ne ma mu ñëw mu ne ma est-ce que bëggoo wax benn trésor ci benn trésor àjjana yi mu ne ko waaw mu ne ko la hawla wala quwwata illa billah waaw <laughs> trésor la ci trésoru àjjana yi waaw waaw la hawla wala quwwata illa billah mu ngi noonu yooyu ngay wax quoi boo gisee lu loo gërëmul jeex na waaw tudd yàlla sant yàlla salaatu la nawi tudd yi allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wala yadfa'u sayyi'ati illa ant wala hawla wala quwwata illa bik benn ñaar allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wala yadfa'u sayyi'ati illa ant wala hawla wala quwwata illa bik ñett et dernier allahumma la yati bil hasanati illa ant wala yadfa'u sayyi'ati illa ant wala hawla wala quwwata illa bik voilà mokkal ko nga jàpp ko nga dem sa yoon bu la fi benn buxaabakat ak maaman yi manut tus eh, ñoom pattaaw maan yeeg tuukat yeeg kàcckat yooyu ci xeet yépp nag <laughs> waaw magicien yeeg kàcckat yooyu nga xam ne ñoo dàqa nar eh, ay taalibi iblis lañ boo boo duggee yow tuwaa nga boo xam ne am nañ la tay nga dee bala ñu laa ba bu bu la dimbalul borom bi fekk siwul wóor na yàlla dañ lay ronger sa dund la ñuy roose laata sa sa poos sa dund lépp waaw nga mujj nag nekk dund ci dund lañ naan ak misère dëgg ngay dund te kenn tegulu ko loolu sëriñ si nga xamante ne ay kàccikat lañ waaw ñu naan ci alxuraan laay liggéey wax naa lay psychologue lañ de dañoo xam ne alxuraan ngeen gëm fii mu ne bu ñu noon dëkk boo xam ne ay chrétien lañ dañ naan leen ci bible bi la ñuy liggéey waaw bu ñu demee foo xam ne ay noo gëm dara lañ waaw gisoo gaa yi këyit yu ndaw yi ci boîte aux lettres yi xam nañ ne France ñi fi ëpp gëmuñ dara waaw monsieur pro moi professeur nangam nangam waaw si vous avez perdu l'amour ut ku leen ko bindal parce que ñoom seen français leeru <laughs> am nay temps daa mel ni ñoo ko doon bindal seen bopp mais léegi moom ah, seen benn kii rek bu leen ko bindal français bu jub waaw mu lay topp léegi nag français yi léeg-léeg yuñ peinture euh, euh, làkk ko africain la waaw <laughs> comme li nga xam ne noonu la xaj bi toppe maître-am <laughs> boo bëggee femme ba nga xam ne moom nga perdre waaw walla loolu lamur walla nangam chance euh, man professeur nangam te doo fay dul après expérience dugal mooy dinañ wax lépp te duñ wax yàlla xam nga lu tax te pourtant gaa yooyu ñu ci bari ay julli lañ bari ay jullit lañ lu tax buñ koy dugal ci boîte aux lettres bon xam nga ñu kii dañu ñëw rek di dugal léeg-léeg duñ seetu sax dañuy ñëw rek dañuy yàkkamti ndax fi ñu war a dugal ci boîte aux lettres day bari léeg-léeg ñu dugal ko ci Sénégal suñu classe bi ñu ñëw xool gis ñëw xoolal caaxaankat bi yi ñu wax <laughs> doo ci gis mu tudd allah ak yooyu non parce que xam na ne li ëpp ci dëkk bi mais même personne bu demee Afrique di fa jaay njabar wala ci biir yi fii ci Europe wala Amérique wala États-Unis wala feneen foofu da leen di wax yàlla parce que xam na ne moom ngeen gëm léegi ñun ñëwee bi nga xam ne atay yi ci ëpp ba muy bind kii prospectus yi muy yi muy yi ba mbaale ñenn ñi bàyyi numéro nag naan si vous que contacter tout de fait bokk professeur. parce que kon ku lay défermer ban ban problème fan la ñu leen défermer dara ku leen ko défermer <laughs> kenn ku leen défermer kenn lu dul seen bopp ak njub ak saytaan ñu jàpp ne fii mu ne am nañ ci xam-xamu yàlla loo xam ne di dogal aka dindi waaw parce que ay ay psychologue lañ rek waaw bu dee Sénégal lépp lañ naan yàlla man ci alxuraan kese laay liggéey lépp lu ñu nga dégg jigéen ñu xamul dara ñe yenn maire moom naan moom lu mu la wax ci alxuraan la ko utilisé. ma waaye yow maire boo xam ne boo ko bindaloon turam xamu waaw moom manu la manu la fer ferul ijji boo ko bindoon alif xamul luy alif ba pare naan waa ji moom lépp lu mu bind ci am la nag rek te tuur la waxu dëgg daa xam ne rek moom ngeen gëm mais boo ubbee ëw yamu ëw jox ko ku mën a lire ay tëri jinnee ci gina bay bu dul moom kese wala ñu jël alxuraan bi juutal aaya yi jërub aaya di ko juutal loo xam ne yu mel noonu la yu salte yooyu ba pare naan la ci la ñuy liggéey la ci kat la boo defee lii nag la yonent saa sala wax ne laa tar dooye bañ ak ci yaram mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi baabu nahyi ani tatayur tere bu ñu tere l'islam tere bi gaafal ak topp ci yooyook loo gis jàpp de tay ba de rek pessimisme gu dul jeex waxoon nañ la keroog hadith Seydina Muawiya bi 1672 Seydina Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami nee na bokk na ca la ma ñëwee ba ma laajee yonent saa salaam dama ko mais yeneen saa saa wa minna rijaalun yatatayyarun am na ci abdoulaye ñoo xam ne ci ñun comme nga ne day dóor a tuub ñoo xam dañuy gaafalaate rek yeneen saa saa ne qaala dhaalika shay'un yajiduunahu fii suduurihim falaa yasudduhum ne leen loolu mbir la moo xam ne ci seen xol yi lañ koy def mais loolu bu mu leen teree def lu baax ak la ngeen war a def bu bi génn war a voyage comme niñ ko wax bii weesu gis am picc bu naaw jaar sa càmba nga ne xaaral man ma ma ne demal sa yoon nga naan lan yow picc mu naaw picc moo xam ne yow boo may yaa ko tiital sax <laughs> daa nekk for bi nga ubbee buntu bi mun ne perek mun a fekk naaw daa xalaat fan la jëm ak fu mu jëmul <laughs> léegi mu naaw jaar jaar boñ bi buntu kër la hawla wala quwwata illa toog nag si wër ma foo ndox mu sedd après yéen caaxaan yooyu yow sa dund yëpp ko <laughs> kal ci yooyu non am na yoo xam ne ah vraiment dund na ma kese la ñuy dund mooy dund enfer dund moo xam ne yow yow boo xamul lool kii dañ naan nii kii kii kii tey lii moo tax kii yo pas-pas koo am seet ko rek mënul ci dara même bu dee yor na luy dox ab commerce wala kii buy dox tout le temps mu ngi ci arrière yooyu ba pare nag lépp lu mu am sëriñ si la ko jëmale waaw ñoo koy fen rek di ko wax ay mbir naan ko lii wa tax yow say mbir mu ngi waaji kii foog nag nga jóg ci sa bopp nag waaw dinaa la jox sax benn sa afara boo xamante ne nii boo ko defee boo mu voilà kàcc rek daa xam ne yow am nga loo ko jox waaw bis bu xamoon ne amoo dara dara dara dara weexal bi sax manoo ko joxe te manoo ko lekk kenn du la lebal bon du la du sonn ci yow ah yooyu yëpp ay façon caaxaankat lañu waaw léegi yow da ngay wax yii moo tax mu ne woon Muawiya loolu mbir la mu ngeen di daj ci seen xol bu ñuy daj seen xol bu mu leen teree def dara moo tax fii itam bu Urwa bi mu ne euh, wala taru loolu ahsanu al dee leen xoole mbir yi d'une façon côté positif waaw loolu mooy ahsanu al fa'l puusa leen ci mbir yi lu positif xool leen jamaalu taaru borom bi ci mbir yi moo gën fu ngeen nekk yéen a ngi seet ay le le le le jalaal ah, ah, waaw man i man maa moykatee sama tànk lu borom bi man mugël ndàngam lég gi saway loolu da nga cee dëkk ah wala muslima te tiyara googu gaaf yu bon yooyu bu mu la yàqal dara bu mu la delloo ci dara loo war a def waaw waaw maa asaaba min musibatin illa bi idnillah benn musiba bu dee moom ngay kii lépp lu la dal xamal ne yàlla bindoon na ko waaw bés boo dof dof loo ba jàpp ni nit nee la yow am na looy def ba sa du la dal yow yow mi ko gëm ak moom xaw ma kam moo ci gën a kan na su ak ku ci gën a yàqu pas-pas wal iyaazu billah moo tax yooyu ay mbir la yoo xamante ni nii yu xaxaaw a xaxaaw la quoi waaw kon nag yi ci kaw noonu lañ jeexal suñu chapitre bii nga xam ne tamit bu ama am solo la waaw al imaamu al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah indi ko fii muy tëje ko ngir yooyu yëpp te yara amul mais boo gisee loo gërëmul yeneen saa sam na la waxal li jeex na waaw bu la kenn foofangal ak sonal voilà kon nag ci kaw noonu lañ jeexal suñu tome soixante onze eh, ci mois Rajab le six le six Rajab samedi six Rajab mille quatre cent quarante-sept mu tombe ak le vingt-sept décembre deux mille vingt-cinq fi madinatu wayle banalu faransawi bi ñëw inshallah ñu jël nag é é <laughs> bii nag moom dañoo woon nañ ne nañu xaar ba agsi fii parce que am na xadis buñ doon <laughs> gis ci wàllu <laughs> ak xadis yu bari ci wàllu image yeeg image yeeg façon yooyu voilà léegi nag buntu boobu la imam bi commencé am la ñu bee suñu